sëriñ Touba nee na wolof day wax nit lu mu am yàllaa ko ko may lu mu ñàkk moo ko ko xañ waaye demewul noonu nit lu mu am yàllaa ko ko may lu mu ñàkk moo ko ko ñaanul sunu borom dafa wax ni ad'uuni istajib lakum inna alladina yastakbiruuna an ibadati sa yadxuluuna jahannama daaxilin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man lam yasalillah yaxdabu alayhi sunu borom ci boppam boo ko ñaanul sax da mere yàlla nag lim la nar a may da may yitte ja am na ak guddi moom sëriñ Touba mu dégg luy riir mu ni diw loolu lu mu mu ko saxaar gi la Serigne bi ni cey ndaxam ñiy wut àdduna yi ñoo dul nelaw sàkkaa ñiy wut àllaaxira moo tax mu wax ca uqani kaanu isa leylu arxa sitram za xalakin xaamu siraan li ixyaa iddu junnaati baaxu fudulan bi zikrillaahi xaaliqihim fan nawmu fi leyli baaxu bil munaajaati sëriñ tubaa nee na tubaab bi diirub juróom-ñetti at yim ànd ak ñoom ñetti jikko yi mu gis ci ñoom murit saadix rekk la ko yéene ba ci njëkk muy teel a yeewu ñaareel ba fonk kilifa ñetteel ba bëgg liggéey am na naar bu ma sa ñëw ci sëriñ tubaa di sàkku ci moom haddiyey maamam daa di ko ne damaa bëgg nga jox ma sama addi maam juróom-ñaari téeméer Serigne Touba woo Serigne Alioune Touré jox ko ndigal ni ko joxal naar bi juróom-ñaar téeméer addi maam Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Touba bi mu waxee loolu Serigne Alioune Touré Serigne Alioune Touré yëkkati juróom-ñaari téeméer jox naar bi yëkkatiwaat ñetti téeméer muy junni ni ko ñetti téeméer yii. maa ko barkeeloo ci ndigal li ma sëriñ Touba jox ndigal ngir ma jox la àddiya dal ko ci dolli sëriñ bi bàyyi ba mu am ab diir mu wooluwaat sëriñ Aliou Touré ni ko Aliou noo def sa naar ba mu ne ko jox naa ko juróom-ñaari téeméer nga ma joxoon ndigal dolli naa ko ci ñetti téeméer màggale ko ndigal li mu ma jox sëriñ Touba ni ko mu ne ko Mbàkke mu ne ko loolu daa ma la ci bëgg a jàngal ni ko Aliou xam nga lan mooy ñeme mu ne ko Mbàkke buñ ko buñ ci amee ndigal laajaat nan la ko. sëriñ bi ni ko ñeme dëgg mooy liggéey sa alal ba mu lew la nga defaat ko ci yoonu yàlla waaye wër di xeex koo man yëkkati dóor ci suuf ak luubute la luubu nag ci wolof mooy ak reewande waaye ñeme daal mooy jël sa alal def ko ci yàlla moo waral maam Cheikh Ibrahima Fall wax ni laysa al fi'lu bi kasratil kalaami innama al fi'lu man qadama maaluhu fi qadrihi Cheikh Ibra Fall làmp dafa wax ni yëngutu bu bari ak làmmiñ wu rëy ak foo toll di bàkku amul solo ñu ne ko lan moo am solo mu ne li am solo dëgg ak jëf ji gën a rëy mooy jël sa alal jiital ko ci sa bàmmeel am na naar bu ñuy wax alxaaji Ibrahim daa ma sa ànd ak Serigne Touba ñu yendu ci ak garab mu génne jumtuwaay bi ñuy toxe di ci def póon daa di laaj sëriñ bi ni ko loo wax ci lii sëriñ bi ni ko tee ngaa def rekk te bañ a laaj mu ni ko mënta ñàkk ndax wuute yi da cee bari lool am na ñu koy daganal am ñu koy araamal sëriñ bi ni ko kon daa lënt ci yow mu ne ko waaw sëriñ bi ni ko xanaa gisoo laxdari yu mu ne ko gis naa ko sëriñ bi ni ko wax na ci tàmbali ba ni daganul ci menn mag muy def loo xam ni xamul la ci yàlla àtte wala yaxillu lahu an yafaala fi'lan xataa ya'lama xukma llaahi fiihi kon mënoo woon a taxawlu ba xam li ci yàlla àtte wax ja nag dugg ko lool mu sëgg lu yàgg siggi ni sëriñ bi seedeel ni bàyyi naa ko bis naka tey daldi di suul lam doon tuxe daa di jëblu ci sëriñ Tuuba moo tax boroom xam-xam ba wax ni wa amma surubu duxaanin ba'dal awraaqi ka sajaayiri wa póon xad yaxtulifa fiihi fii mazhabina waaye nag wa zaahir al tux daal ci ngirum imaam Malik boroom xam-xam yi wute nañ ci waaye ñu ci ëpp dañ koo araamal ndax yàq gu bari gi ci ne ci diggante alal ak wér-gi-yaram ak di la xañ sa dignité ak sa personnalité ci yenn jotaay yi loolu moo waral bàyyi ko rek moo gën moo tax ñu ngi ciy nettali nettali bu bu bu reelu muy jëmm ji nga xam ne dafa nekkoon ak sëriñam ci biir kër gi waaye day tux ruus na ko nag ba di ko nëbb waaye damay wax ni loo nëbbul sunu borom jaru nga di ko nëbb ab jaam waaye day def fajar gu jot rek balaa sëriñ bee jóg mu yeewu daal di tox ba xolam sedd daal di delloo buntam waaye li ma waxoon ni kilifa goo dem am na ñuy jaxase am ko dem ci sëriñ ba ni ko bàyyi diw dey day bàyyi fajar gu jot sa kër gi dana ko tox ba mu yàqu sëriñ bi ni baax na loolu danaa ko seet daal di bàyyi ba fajar jot mu téel a ubbi njëkk a ubbi taalibe bi bi mu dikkee daal di fël rido bi. fekk taalibi bi nekk ca lam daan nekk muy taamulee tox waaye taalibi bi daa tiit ba ni ko am barkeelu ci aalu yóbbu ko ci mu sëriñ bi nag gannaaw da nga yeewu fajar di gëstu ci kër gi yow ki la wax lii bàkk na njaag dinaa la xamal ni da gis leneen ndax kër gi li fiy dox lépp xamoo ko sama tox mi moo ci moo ci gën a tuuti fekk boobu daa tiit rek waaye loolu li nga ciy jànge mooy kiy def jëf joo xam ne baaxul di la ko nëbbu jarul nga di ko gëstu ndax amaana bu ko gisee mën naa féeteerlu ba gën caa sax sëriñ tuuba mas naa julli ci biiru taw bu metti bam noppee ci julli ga daan ni ku niwul sëp sëp mooy tawte julli ca danga ni bërëx bërëx tàkk te kenn du ko faj mu dellu waxaat ni na julli di yàq dara te bu ko dara yàq lépp lu waay di def ba waxtu teew na ko bàyyi dem julli ji mbaa lu ko moy moo kuy sàcc ñoo loolu nag firnde ji lu leer la ndax sëriñ Touba dëkkam bii di Touba ba mu sancee dëkk bi daa ñaan sunu borom qualité nit ñu fiy dëkk waaye lim ci jiital ci ñi nga xam ne ñooy dëkk ci dëkk ba mooy wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim as-salawaat al-xamsa da ban yaa xakiim yow sunu borom ñaan naa la sama dëkk bii di Touba te boobu dëkk ba dara nekk ku fa nga may ma fi mbooloo moo xamante ni dañuy saxal julli juróom di saxal jàng alquran te loolu lépp ñu di ko defee ci sunna wajaxaluhu ban maskana tibaaxi li sunnatin la maskana ibtidaaxi am na ku doon ziyaar ci Sëriñ Tuuba jóge boori mbaakol jëm njaareem am ku ko doon yóbbante ab puso ci sëriñ bi mu bëgg koo gàntal ngir tuutal ko mu ni ko dimbali ma rek yóbbaaleel ma sama puso bii bu ko defee ma di la xëyal ci sa tool bi ba ba ngay ñëw waaj a door a jël puso ba ba mu agsee ci sëriñ bi jox ko hàddiyaam ju bari jooju nga xam ne jàpp na ni moom la sëriñ bi gën a yittewoo fàtte puso sëriñ bi ni ko desul dara mu ni ko déedéet sëriñ bi jekkete ba mu yàgg mu ni ko desul leneen xelam door a dem ca puso ba mu dóor koo jox sëriñ bi sëriñ bi ni ko waaw kay dañ koo aajoo woon lool daal di ciy def wëñ am lu mu ñawal boppam ci mbubbam ba noppi ni ko koo kii digal naa la boo demee toppal ci moom moo yor sa àdduna ak sa alaaxira waa ji daan ni sëriñ bi jox ma li ma la joxoon sëriñ bi ni ko nga jublu ci lan mu ne ko yut ko ko gannaaw moo yor sama àdduna ak sama alaaxira loolu nag lañ ciy jàngee mooy bul joxe lu bari ba xeeb ko joxe lu néew kon xeebaate warul doomu aadama fii nag li nga ciy jànge mooy sa ndigalul sëriñ jëfe rekk moo ci may ndam ndax kii bi ko sëriñ bi nee dellul ca borom puso ba moo yor sa mbir waa ji sikki sàkkewul moo tax sëriñ bi ni asidqu fii mahabbati cheikhi abad su moom ti saalu amrihi xay su warak bu ko ak rëy jàppoon du jariñu ci sëriñ bi du jariñu ca borom puso ba kon rëy yàlla nañ ci yàlla musal ndax moo alagoon iblis sëriñ Touba mas naa laaj man kaana lillaahi kaana laahu lahu luñ ci jublu ñu ne ko ku nekkal yàlla yàlla nekkal la sëriñ bi ni jubluwuñ ci lool ndax ku lottul ci dara kenn mënu ko nekkal ci dara ku nekkal yàlla ci ndigal yi mu jox la li yàlla ci yow sëriñ Malick Bassine si ak sëriñ Mor Khari si radiyallahu taala anhuma mas nañoo ziyaar si sëriñ Touba bay dem ba mu leen ñaanalee ba noppi ni leen dem leen ca Mouhamadul Amine Guèye mu dénk leen mu ni ndaw yi wat alquran di ko jàng jàng diine di ko jëfe moo lus leen war dénk xanaa ngeen moytu bëgg àdduna ndax bari na gàllankoor yoo xam ne bëgg àdduna rek moo koy waral ñoom ñaar bi ñu dellusee ci sëriñ bi ba wax ko lim leen dénk mu mun leen gàtt na waaye am na solo ndax àdduna lu yàqu ci biiram la yàqoo lu baax itam ci biiram la baaxe àdduna kër la gu ñuy sàkkoo lu nekk ak am allaaxiraa di këru pay jëf ju yiw du fa doy àddina day nax àdduna day naxe tey yootee ko fiire ni ay ba nax na gaa yeefi daa xeex ak ña daa wuti pal àdduna bëgg na laa fab waaye yow na nga bañ lu fab fabit na nga fab say tànk teg ko fa suuf àdduna war na mag ak ndaw war ko léegi bu wér te ngooy ci yàlla ki yor suuf ak ñi nekk fi suuf yow mii di sàkku ngërëm luy wéy di wéy laxasul te sànni àdduna mii daa sànk waaju xamul yàqal na bokk yowoon yàqal na bokk yi tey àddina mi ku ko dul daw foo ko gis feragul àddina yow waxal ak say far yu ndaw yi la nopp yëgal ni man mile fir daw see di ndaw si ma nopp àdduna kër la gu ñuy jaamoo ko sonne bu wér allaaxiraa du këru xéewal lu bon du fa ñëw njëkk a wor àddunaay sa ndam bala laa wor bëgg laa nax ba wor la rekk di la mu nar ku mu àndal lu yàgg-yàgg dalay wor njëkk koo wor murus ba dee di sa tiitar bëgg àdduna nag sëriñ Touba da cee wax ndax bariwaa na koo xam ne ku mu séen nga set wecc yiw bis bu ne ñu gis la ngay sol lu baax ñu bari dañuy jàpp da nga bëgg àdduna te bëgg àdduna wuute na ak foofa sëriñ Touba bi muy lim bëgg àdduna boolewu ci ay yére dafa wax ni sumal mahabbatu lati dunya laha arbaatul arkaani raa'i kullaha awaluha almaalu wa saaniha taxaamu wa baadahu lkalaamu wa baadahu lmanaam sëriñ Tuubaa na képp ko gis mu bëgg alal seetul bi lew ak bi dagan benn tomb bëgg àdduna mi ngi ci moom mu waxaat ni képp koo gis mu bëgg lekk foo ko fekk gémmiñ gi du fer mën naa boole sopp kànje maafe damadaa caagiri jël tuuti ndambe teg ci gémmiñ gi du fer sëriñ bi nee na booy wër ko bëgg àdduna jàppal kooku am na ci benn tomb sëriñ bi nee na foo fekk ku bari wax koo xam ne foo ko fekk ci débat àdduna rek képp la nekk débat bu jeex mu solli beneen débat kooku ku bëgg àdduna la sëriñ bi nee na ñeenteel ba ku bari nelaw koo xam ne foo nee ana diw ñu ni nelaw la wala fu mu toog balaa ñaari minute daal di tàmbalee xaram sëriñ bi ne kooku ku bëgg àdduna mu wax nag ni bëgg alal dalay fàttaloo yàlla bëgg lekk day wowal xol bari wax day tax a sàggane tudd yàlla bari nelaw day war looy wut mu jomb la lu jombe nag mooy diw li muy wut du ko am sëriñ Touba nee na jamono jii ku ci xeeb xaj-xajal doo fi def dara muy fa dara lu baax xaj def ko fa moo xam wax la wala jëf sëriñ ba siiru Mbacké nee na ci minanul baaxil xadim léeg-léeg jant di waaj a sox Serigne bi mel ni kuy mititlu ngir jëf jum bëggoon mu xaj fa te xaju fa. moo tax ma ne ci sama xel mu gàtt àdduna li tax du mas a jag mooy ñaar ñaar ñi ko sunu borom boole déggowuñu te duñu mas a déggoo limal baax ak bon lu rafet ak lu ñaaw yiw ak yiwadi gëm ak weddi dund ak dee noonu nga koy toppe ba àdduna sosoog léegi moo tax du mas a jag waaye nag fi lañuy ñuy waajale añ ba jëm ëllëg Serigne Touba ne na juróomi jikkoo ngi yoo xam ne ab sang rek a ko man bi ci njëkk mooy tiit de sa fit ñaareel ba mer de xel ñetteel ba ñàkk gore ñeenteel ba maslaxa ak ku la jikkoom soof juróomeel ba am bokk ak say noon bi ci njëkk li tiit de sa fit gis ku ni wuub sàcc rek tiitaangeem yóbbu ko ci ni moom li ñu koy jiiñ moom waaye yemul ci gëm-gëm bi mu am ci ne moo jël waaye mi ngi lim juróom ñoo xam ne ñoom la bëgg a taqal jiiñ leen ba jàpp ne ñoom juróom benn la te moom mi nday mbili sax deful dara waaye tiitaange moo ko yóbbu ci loolu ñaareel bi di mer de sa xel yonent bi sallallahu alayhi wasallam dani boo meree na nga jàpp julli ñaari rakkaa man ma teg ca ni nga jóge fa nga mere ndax damaa wax ne bul gaaw a mer gaaw a mer baaxul négal ba mu jot del nég ba gis la ko jar ndax réccu kot dana ñëw ndegam dangaa mer itam bul daldi topp sa mer ba daldi di jëf mbaa nga wax njombe ku dégg ni cëy te ma it bu ca sax jullit du topp meram jéggale ak jéggaloo di càng mooy fayu ay ñetteel ba di ñàkk gore bul def foo gis ku am ay yëf yu ëpp sa yëf nga daal di fàtte sa yëf yaa manqué manqué ti ki nga xamante ni yéen a dend kër mu xëy suba wut gàtt bu baax rombali ko sa buntu kër dem këram togg ko xet gi ubale ci koñ bi mu fas yéene lekk lépp te yow mi dend nag moom doo ko mos rik na nga am personnalité bu doy ni bis booba sombi ba nga reere rik bul génn dem ci buntu këram mukk di ko wan ni sombi laa reere gannaaw am na fullay lee mu def doo ko mos yow it na nga am fullay sa ñàkk gi bu mu ko yëg bu jëlee bangam teg ci buntu këram yor kir daam di secrétu jëlal sa bang teg ci buntu kër yor sa kir yow di secrétu boo waxul la nga reere mënu koo xam kon nit ku nekk yaay sagal sa bopp waaye am na jëmm yooyu fu nu seen ku leen ëpp alal wala ku leen ëpp dignité wala ku leen ëpp personalité dañuy xeeb seen bopp ba jàpp ne ñoom sa dootum doomu aadama na ñoo xam ne këru ku bari xaalis képp buñ fa duggee. da ngay xam ne ñii nekkatunu loole nag bokk na ci ñàkk fayda waaye ku am na nga ko ko yéene te ñaanal ko sunu borom guddal fanam saxal alal ja bu mu jëfee ko ci lu lew te ngay ñaan sunu borom moom mi ko may mën na laa may lépp loola. ñeenteel ba muy maslaxa ak ku la jikkoom soof moo tax Serigne Moussa Ka wax ni Serigne Bamba ci ay jikkoom da caa bokk di jox aji laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ te ku tooñ mu jéggal la ngir boromam di may ko ko bañ. di woo ko ko fañ di neexal safoo ko ko soof kudul kuy mooy boroomam kon nit jikkoom mën na laa bañ a neex neexoowu leen waaye ñépp yëg nañ loolu waaye ngay def foo ko fekk fu nit ñi séentoo ni doo ko nuyu nga maslaxa ak moom jox ko wàccuwaayam nuyoo ko ngir rusloo jàmm juróomeel ba muy am bokkook say noonu ñun wolof nag li ñu xam mooy am alal bokk ko ak say mbokk loolu nag lu yomb la ndax boo ko deful ñu xas la te ñu bari bëgguñu ko leen xas waaye am alal ba noppi dëkkoo nag koo xam ne biir na la ni mësulaa yéene dara mësuta bëgg sa dara dox ngay jël alal jooju di ko jox addiya sëriñ bi noonu loolu ab sang dëgg moo ko man in saawarat ka xayatul adaawa fal bi nusxi wa saqaawa sëriñ Tuubaa nee na bu la jaani noonoo màttee na nga ko lugge ak laabiire ak tabe maanaa say noonu na nga fexe ba di leen jox ca la nga am mu néew mu bari tey wax ci ñoom lu rafet bu yàggee ñu sopp la baa ñu soppi ko in xarraqat ka lahabul miraa'i fatfi bi maa i sumti wal irdaa'i tàkk-tàkkal werante bu la lakkee sëriñ Tuubaa ne na nga ko fay ndoxum noppi ak du mooyu maanaam bu werante dikkee soo bëggee mu sedd na nga noppi ak soo mënee génn ca débat ba na ko def ndax loola fay maanaa booy werante te dëgg rek lal ko na nga yemale feeñal dëgg gi ak mu feeñe ci keneen waaye bu la wóoree ni werante wii dara yiw wala lu baax newu ci boo ci bëggee génn na nga noppi te du mooy jotaay ba wa in la daxat ka aqrabul xisaami fal tarqiha bi afi wa salaami bu la jiiti xuloo màttee na nga ko lugge jéggale ak jàmmoo xam na ni bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk faaw ñuy laale waaye bu loolu di xuloo amee soo ci bëggee mucc deel gaaw a jéggale tey teela a noppi ndax ku ne xam na ni wax su baree rekk ñaar la wax ca lu ëppit dana waral bu juboo amee nga rus in askarat ka xamru xaysin wa fasri fasrib miyaa sabri wa zuhdi sëriñ Tuubaa na bu la sàngaraas mer ak kiñaan màndalee nanga nga daan ndoxum muñ ak dëddu àdduna dëddu àdduna nag mooy bañ a diisal sa xol ci koom-koomi àdduna maanaam lu sa moroom am te amoo ko nga jàpp ni danga ko war a am tay tay tay tay tay loolu mën na laa yóbbu boo ko amul añaane ko ko am kon bul diisal sa xol mukk ci àddina ndax boo ko defee rek sànq sa dund